Euh, mbokk yi asalaamualeykum <clears throat> wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci jeexitu demuk sëriñ bi xam naa sax àggagul ndax mu ngi ci xëram mu ngi jëmaat feneen fu mel ni fi ak barke guddi gi dëggalaa guddi gi guddi mawlidi rasulillahi waaye nag am na taamul war naa am seetantallu ci borom xel yi dafa tuuri ndox dégg naa sa papa léegi tawasul bi xale yi doon woy mu crochet li may bëgg a wax amuñu werante ne weer wi saydil wujudi wa alami shuhudi ki la ganee àddina ñu gëstu it ba ne su soxna sa bokkul woon ci ñu yàlla dénk leer bu réy googu kon nëgër ni keroog kuy mbokk kuy wóolëre te xel du dal ndax mat day am lu mu daan sabab jigéen ju matu daan na jural alaxira am gan daan na jural àddina yokk bellu jabar ji fanaanoo ci mettit jëkkër ji dina fanaanoo njàqare ju toll noonu jamono ba ñuy ñëw na ko soxna si mucc na féex googuy dugg ci xolam ci bettante euh, euh, euh, tey jii ci ziyaara bi Sidi Ablaye Thiaw na ko bi mu àggalee ma jël ko yokkal ko ko Abu Lahab lu mu doon ci rasulullahi baayam lu mu bokk ak baayam benn baay Moustapha sallallahu alayhi wa fukki baay yu góor la am ak juróom benni bàjjen bàjjen yi kenn bokku ceeg papaam ndey ak baay ku dul kenn sa maam mu baax mi moo nu tette ba kanami koo toog lu mu bari bari xam-xam te duyewoo ci ndaal xaaj Malick lii soo àndul ak teggin man man koo man koo man koo yokkatloo daf na wax ne ma barra bayda atika arwa ne achiqau abdullahi faxtanim gis nga rek yàlla ak mbiram nu ko neex def bàjjani ne bi yooyu ma la limal ku ci nekk ak papa ma bokk ndeeg bàyyi kenn tuubu ci dëgg la am na ci ñu mujj jur doom yu nekk ci lislaam woom bil waaye ñoom bil mubasharati ma at xalaa min hunna ci waa safiya safiyatu moo jur subayru góor gi xawaam lañ ko may moo am ci subayru xam nga kañ la subayru juddu mu mu subayru màgg ñu may ko ashma bintu abi bikrim déedéet ashma jaafar sadiq ak Sidi Aliyun noo ko takk waaye keroog ba ñu fanaanee Medinatul wara keroog la Abdullah ibn Subayru juddu ba dañ ko tuddee abol xar bi bàyyi maas safiyatu boobu bokk ak nabi bàyyi bàyyi nabi bàyyi rekk moom la yàlla dogal mu tuub ci ñoom waaye nag jegeñ na ko lool ci tànku ndey ndax soxna safa xaalatoo ko jur xaalatu wuxëy bu na ko jur rasulullah aminata ko jur amina waxaaba ko jur waxaab ak wuxëy bu ñoo bokk ndey ak baay bi Abdu Mutalib demee di sox toppatoorol seydil wujoodi bàyyi seydil wujoodi abdallahi soxna te ñu gis ko teraangaam ak magam bañ ko mayee ba noppi dañ ko ne mag nga de waaye gis nañ ci yow yiw goo xam ne boo bëggoon yow it ñu may la soxna ñu fab ko may ko Amina ngir Abdullahi ñoom nag ci boppam ñu may ko Safiya mu ñëw am ci muqawim daraa Safiyatu seen jigéen boobu moo tax am surtout bokkam ak nabi bari lool seen ñaari ndey seen ñaari baay bokk ndey ak baay ñu maase nàmpandoo muy pàppam bëggal ko bopp yaa ci dégg di waaye keroog bi Moustapha di gane si àddina mooy suñu bésëb ëllëg bi di àddina la judd suba la lan est que daaw noon la gàmmu gi meloon daaw jéeg nag foog nga seetantalu nag waaw soo nekkee ci jamono nangu ñaan nekk ci liye nangu ñaan nekk ci waxtu nangu ñaan da ngay farlu ci ñaan te moom lu nu yàlla dénk alaaji Abdal Asis bii di dem léegi yàlla na ko fi yàlla doollee yàggal lu ñu foogul woon bi jaayi rasulillah man Maodo ñemeñ naa ko ñemeñ naa ko yër naa ko ñemeñ naa ko ndax gis naa jikko yu bari yu sayyidil wujudi yoroon mu yor ko melo yu bari mu yoroon mu yor ko su waxuma sax sa maam sa maam sama papa daan ma dee yu bari yu mu niroleeg sa papa waaye gis nga wax dafa teel ñu ngi dëgmal foo xam ne ku am loo mën mbaa loo sañ mbaa loo mbaa pexe fas ko bu baax di ko soxla ji yëf yi terminé fii de du fii de am na fu ñu jëm njàccaar la ñuy fekk ku am mën-mën mbaa pexe mbaa sañ-sañ fas ko ba mu dëgër nga dénk ko ko la ñoŋ boo wóoluwul sa bopp billaahi di nga am jant boo ko soxla ndéem ñetti mimari yi dugg nga ci ñetti mimari yi may bëgg wax ku ci bokk ku mu doon wax na bu ci nekk li góor gi su ma wax fële la xaw ma mu ngaw góor gi ne na yaa mahcharal jinne wal ins yéen ñëpp laa wax in istataatum an tanfudu min niqitiri samawati wal ardi fanfudu na tekk ñu ne tekk mu ne ñaw laa tanfuduna bi sultaan bu ñëpp yembe suñ borom day digal asamaan si mu xotte bi ci nekkoon ci malaaka na yuréet wóor mbindeef yépp di seen juróom-ñeenti yoon ñoom ñuy fukkeelu yoon yàlla na bu fa kenn buuse te li may laaj noppiwul malayka yooyu dinu garde dafa am nag deuxième malayka deuxième asamaan bi mu sottee koo ñoom dañu wàcc ngir garde malaaka yi ñuy garde pour malaaka mu sàggan ci ñu ni doon garde ba nit jaar fu ñu jëfante ko troisième semaine doo def sotteeku beneen beneen beneen beneen beneen beneen kuréel cëppeelu ci malaaka di garder deuxième bi garder première bi nuy garder ilaa wax kañ colonel xam ne yi may wax ba ci juróom-ñaareeli asamaan ba ji yow may sin di jaanam xam nga wajaara bu ko kenn mënu ko liraat xanaa nga jàng ibnu malik waaw ndax baat bu laafee ñu asaf la mu laaf la ko remplacer la ma la moomale masque ga mu moomoon waaw al إذا ما أشف ياتي خلفا عنه من الإحراب ما fi asafe woon mooy ñëw wajaa rabbuka ak ak wa zarabul ijla mu ne su ko firi wajaa ak xam nga lu fi nekkoon ah ji nekku fi wajaa waj kii yow sin bi jaanama xam nga wajaa amru rabbika su fekkee am amru taxaw na nag rabbika ji dañ koy dañ koy kasara waaye bañ ko dépassé la am tiitaru ñu rafaa ko mu remplacé ko malaaka yi wëru ko am loo mën mbaa nga am loo sañ mbaa nga am mën mën denc ko di nga ci sox di ko ami soxla suñ borom ne yéen nit ñeeg ginne yi ku mën a buusi fii tey na jéem na ko jéem a essayé ba xam tiitaayu xëcc jaanama gi ñu xëcc muy ñëw ñu yow ko juróom-ñaar fukki junney ceen muy bittër ci mu bittër ñu ko rek ricc malaaka yi daanu di direeku nga xam ne tarmi bi sërërin kal xasu kaanoo sumaraatul suuf tiit moomu dina tax doom aadama yi géem a am fu ñu jaar waaye boo tëbee mbëkk lupp malaaka day mel ni nga mbëkk taatu garab gu yaa di nga diig ci suuf tant de mètres suuf gëq la mu ne fan fuutu waaye ku am loo moom doo xaar keroog ndax buñ ne fan fu soo nga def une boo gisee alquran di bari minuhaal yi muy ràbbi maanaam ay couleur juróom-ñeenti couleur la alquran ràbbe ba mu daj xam nga am am na feneen fu muy waxe oo oh, oo oh, nit ñi ak jinne yi foofa dafa jiital nit ñi doora teg jinne yi fii jinne yi la jiital doora teg nit ñi yaa maasara li moom la jëkk a tudd wal ins waaw mu wax fële ca ca di xaw ma ca kaw ah, ah. Hmm. wala wajtama al insu wal jinn ala an yaatu bi misli hada al quran laa yatuna bi misli fu mu jëkk ku mu jëkk tudd foofu nit ñi buñ daje woon ak malaaka yi di jéem a fexe indi téere bu mel ni du ñu arrivé fële ku mu jiital malaaka yi malaaka yi ak nit ñi buñ daje woon di jéem a buuse bis penc duñ ko mën xam nga lu tax mu jiital fële malaaka parce que emploi doole lañ fay emploi te malaaka ëpp nga lu tax mu jiital nit nit a gën a ñaw malaayika ëpp koy pexe te fii pexe moo tax ñu ñu wax foofu la malaaka yi li ñuy foor foor kenn mënu ci tëgg benn puso dañ ne yàcc yàccaar rek miim googu ku ci bokk am looy mën denc ko doo ma wax beneen benn baa ngi ceeb mareem wala kaaf fi soriwul mareem <clears throat> wa inna minkum ilaa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya lisra su ma ne na jëli si na taxaw mu ne sax zaalimina fiha judiya mariam mariam <clears throat> amul kenn ku sama jant bi mu musa tiim walla kenn ku sama jant bi musa wowal sa póot wala sama suuf si nga mës ca dëgg benn tànk te diigul ak yow wala sama jaww ji nga sànni ci sa nokk mu dellu ci ki yow lu dul di ma traversel siraat ba kër doon na tukki dégg ku jàng aay ji muy lox ci fas wi ba daanu feebar ñu seet ko trois mois waaw mimar googu ku ci bokk laa wax boo amee loo mën denc ko ba keroog wa inna minkum ila waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya siraat yéeg ko junney at la polome ci kaw junney at la desanteur ba junney at la moo gën a sew kawari fas moo gën a yëngu jaan ju ñu gaañ te deeyagul gën a ñaw jaas yi ind te bu sa tànk tarxise nga dem jaanama te yàlla ne fokk ñe fi suñ boroom xakim la ñu ngi koy firee lu ne fa mu war nga koy tëral loolu lay firi akimu innahu akimu mooy lenn lu ne fa mu yelloo la koy tëral xam nga ne mu def Maodo demaguñ fa ca réew mooma ñuy wax alaxira waaye nee na ñu àjjanaang ca ginnaaw safara buñ dekkee maanaam safara la jëkk jaar door dem àjjana parce yàlla xam na ne bu leen làngale woon ñu rang nii nit ak nit ak nit ak pexeem daa gis ku jékki-jékki ne poset na ca carax te kenn du ci mën dara mu fab àjjana sànni ca gannaaw fab safara teg ci kanam ne jaaleen fii dem kër gaa ngale ku am dara looy denc ak loo mën Maodo ak loo sañ dencal ko bés boobule dooma laaj bi ko ñetteel mu ngi ci bayaan rahman alama alquran sa nafruqu lakum ayuha saqalaan contrôle naa leen gis naa ni ngeen jariñoo suma yëf yéeg ni ngeen gàntoo suma service bi lu mu yàgg-yàgg maa ngi leen di yëgal ne dinaa mas yàlla du occupé ndoo dara waaye rek day wax waxi nit dinaa mas a bàyyi lépp lu ma dëkk ma lool jëfanteeg yéen ñaar teel ma ni tuuti am na ñuy firi sa nafruqu nii ah, yàlla ne dinaa mas a def nii de xama yor yor lay def xama timis pour yéen ñii <laughs> mimara googu nag ku ci bokk boo amee loo mën denc ko waaye Maodo gis nga tijaan yi dafa coppi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rasulillah nag xam nga ko ci leeri yàlla la di lu jiitug ñëwam ba ñëwam jotee leeri yàlla ku ah, ah, ah, ku riir ba ni mu cëppeeloo fii xam nga sa a ngi wax ne ana xale yu ana waykat yi dem nañu buur de laa bëgg woon ku wax salli ala lawikal salli ala lawxika almaxfuudi alashrafi min kulli alxalaayiqi ya raxmanu ya allahu الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صل على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صل على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صل على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صل على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله jërëngeen jëf xam nga lawil mahfuuz béyte bi mën naa jaaxal kuy firi ndax salli ala lawxika sëlli ala law ikal mahfuus yi xam nga labil mahfuus yi bala nekk ci adratul ilahiya adratul qudsi ñu di ca toxale xew-xew yi di ko indi fii kooku boo ko moomalee julli gi daanu waaw jawxar jama daat kenn julli ci ñoom te ñoom sunu borom bind na ko na ma ko soobee lawil wala xaalami du noonu xaaj Malik nag ne ci ngay dégge ci ngay ci béyt bi ngay dégge ne Maodo waxul ak lawil mahfuus de asrafi min asrafi min lawil mahfuus mën naa gën a tedd na bi axala taf diit joojule ku mu wonul waaw defal ndànk nag nga xool woy wi Cheikh Sidaaj Malik ci leer lay capp xalimbaam gi ci leer la koy boriloo ci kaw kayit ci leer la koy wowal sëli ala ala ala law ikal mahfuus yi sëriñ boo ko fi firiloo budul bu naan ci ndaa lii du dem jullil ma ci lawil mahfuus lawil hmm. mahfuus mi nga xam ne hmm. azrafi min hmm. min kullil xalaay ana Moustapha layul mahfuz ba bu mu ngi dalee ca maam aadama ba bés bu ñu taxa ñuy suuf Moustapha nag xam-xamam dafa continuer ak nit ñi ci biir ba sax ànd ak ñoom ba dekkal ànd ak moom ba ajjana ànd ak ñoom ba ku nekk installé moo tax ñu tuddi ko layul mahfuzul kubra bii mooy suxra bu Maodo di julli ci nabi nag balee tax layul mahfuzul kubra ki ki rek la te booba kat ci ahma muhammadiya rek mu ngi ci anwaar yu muhammadiya ak seegul ci anwaar yu ahmadiya ndax anwaaru ahmadiya moo ëpp si ku tedd ko baax kooku su musula nelaw ngir xalaat yàlla musula nelaw ngir xalaat bés ak përëw yu am yépp ak garaat yi ñu ko takkal yépp sa maam nee na ci xilaas saab bi dënnam ba da daan bax ni njaq ñu taal ngir ragal yàlla waaw yow foo jaar ba sa xel dal xaat ba ngay diggee ko bàkku te ngeen ji mi def gën la yéen ne na bi jóg na digg guddi ci mag ceeg màkka toppal lëndëm gi dem kaaba ga noonu day torxlu ci yàlla fekk fa jibril jibril téye ci rido kaaba gi di jooy yonent bi xàmme ko di ngay ñëw fii te doo agsi ci man mu ne ko léeg-léeg su fekkee ne ki ne circonstances yi dangereux ne léeg-léeg ma roccee ko ñëw fi waaw jooy yi lu ko waral mu ne ko tiit yàlla def ma ne mu def iblis moo doon sunu sang xam ngeen ñaata at la iblis jaamu yàlla juróom-ñetti fukki junne yi at waxuma la juróom-ñetti at de waxuma la juróom-ñetti téeméer juróom-ñett fukki junney at te asamaan ak suuf foofu teg sa tànk jaan màttu la xalakku la dégg jamu la iblis su jot benn yoon rek la mooy yàlla benn mooy kat ñu boole ko jaamu googu taxañ ko dóor ko ko ci kanam ñu ko awal ak moom foo xam yóbbuwaale sama rëbb nag ak sama tëkku ak duma yooyu lu yu ma lay duma yu dootul dog bay laa yumal xeex jibril ne tiit looloo ma tax a jóg ma ñëw fii di jooy Moustapha dem ca côté ba di jooy jooy yàlla na tekk rek ba fajar ñu tàggoo kii naaw dem kii delluwaat xam nga leen yàlla dabaatal Maodo seen melo wii ngeen yoroon bi continuer leen ci ku ma wóolu gune nga waroon naa wax ne bi bokk ci yow loolu jibril matu ko waaye continuer leen ci noonu ngeen def képp ku wóolu samay pexe ni ko Cheikh Ahmad Tidiane daan wayantoo ñaar ñaar ñaari baytim yooyu fala aminu makralaay waman waman amana makralaay fa huwa jaa'ilun du dëgg wa xaayifu makralaay wa aalimu fa ma min jaa'ilin illa bi makralaay aminu wala min aalimin illa bi makralaay xaayifu Cheikh daf ko daan woyantu toujours koo gis mu ñamañ ëllëg yàlla ji te àggagu ca jaayil la waaye ko xam bàyyi koog ëllëgam waaw bu mag. tigi hali ah, cheikhu ala rukbatan li nabiyina seetal lii rek. bàyyi ah, fi ah, maamam waaw kañ daf ma doon defal tawkiit bi rek. mooy dëgëral ma ci li may wax te di ma ñaan ma yàgg ci si lëf maamam. Seydi Haj Malik am na lu mu wax def istifham goo xam ne parce que istifham ñett la li taxriiri ak li tankiiri ak li tawbiqi daa laaj nit ngir fenloo ko daa laaj nit ngir toroxloo ko daa laaj nit pour bëgg a xam parce que ko fekk muy xeex ak papaam nga dox seen diggante ko ne ko xanaa du moy sa baay laajatoo ko xanaa du mooy sa baay kooku du laaj kooku toroxal toroxal la waaw mbubb mii ma abal la ko ngay dem ñëw ma ne dama ko soxla nga ne waaye dese naay soxla ma ne xanaa du maa la ko abalati laaja lu ma damay saxal waaw kañ Maodo ne maa ngi laaj ndax sëriñ sëriñ mën naa ëpp dara ji yonent bi mu dëppoo lii ma la wax rasulilah fanaanee jooy yàlla ne ko remaniement maam yàlla dafa gaaw par seconde la yendoo fi lu la lew bu mu tax sam xel dal maam gaaw na te du diisu billaahi nit yenoo yendoo na lu ko lew ba tàyyi te fanaanoowu ko nit fanaanoowu na nan lu ko lew ba tàyyi <clears throat> te yendoowu ko atta ruuma waloo remi sax sama xel dal na ci sa maam de sama xel dal na ci këram sama xel dal na ci tarbiyaam ndax dafa niru mbir mi ma wax leen benn mbir rek bu du gën a loolu dégg ko ñu wax ibnu Xattaab bi ibnu Xattaab dégg ko de yëg nga ne Ousmane mage ko treize ans waaw jëkk na ko ci l'islam un an quelques mois mais karwaase na ba romb ko coste Ababacar waaw waaw fukki yëf ak ñaar maa ngi la koy li maa la koy libal lu ci nekk ku ko def doo lakk yonent bi sedd na ko ku xeex badr badr xeex bu ñuy wax badr ku ko fekke doo lakk na bi ne na waa badr liibar nañu yàlla ne lu leen neex def moo tax bu guddul woon dinaa jàdd fu sori Omar xeex na ko Sidna Usmaan xeexul Badar mbooleem saaba yi ku ci ne am na xeex boo nekk exan ku dul Omar yépp la nekk présent Ababacar am na bu mu fekkewul Ali li muy doon doon góor am na bu euh, euh, euh, am na bu mu fekkewul waaye bi eh, Omar fekk na yépp bankal sa baaraam ku xeex Badr doo lakk Omar xeex na ko benn laa waxagum de bay'atu ridwaan yi ku ko fekki dem aljana Omar ci la ku gorom lekk nabi mu may la mbaa nga may ku nga dem aljana Omar ko mayoon Afsatu waaw moo ko may doomam xam nga wa uskuru ashaara nabi li annahum xilaafatahum baada nabi jamilu ah xerem laamiye boobu Maodo góor gi kaar li xilaasa bi doy war yépp maa ngi ñaan jàng yu yaatu yu ma am yu néew woykat ba ma ba ma jaabante ci laamiye boobu la jasaawulaa wana xeera xilaasaat bi rek dama lay wax ne bibliothèque la fànne xam-xam yépp a ngi ci Maodo basit la baaru basit ku mën a fexe mubtada xabaar nga di ko nocc di tëgg di nocc ba mu doon béyte bu complet chedro am ëwalo am xafiya am dara doggul ci mubtada ak xabaar rek nga di ko tëgg di nocc di tëgg di nocc ba mu di béyte kaamil te kaamil basit munsara muqtalib waafir waafir bu ñu xarmu foofu la góor ñuy woye waaye arab dañ ne woy wi ñuy wax rajas woyu jigéen la waaw rajas woyu jigéen la woyantu rek la te ñu bëri fi ñuy naw seeni woy <laughs> rajas rek la ñuy lañu lañu siixa waaw Maodo fab bii ak xabar jii ci bahrul basit di ko tëgg di nocc di tëgg di nocci ba mu nekk baytu kaamil jërëjëf sax fi uxma sey muxtafin haadin udan wasiraan xayril bariyati ne xumsaanu fi uxma sey xumsaanu rek boppi way mooy mubtada jeexil wa mooy xabar bi waaye nag nocc na ko nocc ba mujj ko def woy fi uqma sey muxtafin haadin huddaan wasirin xayrul bariyati xumsaanun minal xadami nabi ne si daaj maag ne na diggante tëstani bi ak cati baaraam ya parce que nit buñ koy formé ba agsi ci tëstan dañuy foral doos bi ngir li muy si supporté bu ñëwee ci digg tànk bi dañ koy oyofal ngir mu mën a sore buñ demee ba ci baaraam yooyu yokkaat doos bi rof ci baaraam yi alaaji yi ne ne tëstanu ne bi ak fay baaraam ya nekk pax mu sewa nga ca mu jàll ca boor bale في أقمة شيء مختف هادين ودان وسيران خير البرية خمسان من القذب عمر Maodo Umaru Omar saaba yi moom rekk su doon Omar ñi ci ñëpp ñës Umru la ñu tuddoo Umru foog ngoroo foog waaw kanam sukkal miim gi waaye o oh, moom kenn ko tudd cent lañuy la ñuy ñi seen tur dale ci ay ndémentile te xeex badr bari na ay umur bari na ay umayru waaye omar moom la ma dellu ci lim bi ma ne ku xeex badri maa ngi maa ngi woon ci ñett ku xeex badri dem ajana ku fekk bay etu ridwaan yi dem àjjana ku gorom lekk na bi dem àjjana ku ko gis gëm ko dem àjjana ku wattu alxuraan dem àjjana gis nga gis nga ndeysaan saaba yi li ñuy bari yëpp dunduk na bi Maodo nga xam ne Cheikh Ahmad Tidiane alfaatixe li ma uxliqa li alxuraan di wàcc ci ñoom ñëpp juróom-ñaari nit ci mokkal alxuraan cette personne képp Omar Thiala Sidi Abi Bakr ñu ngi wax sax bokkul ci asaabul Quraan ak marto bi li muy rëy yëpp ma dem de mm-hmm. juróom kon nag gaa yi ñu jàlla ñu ma àggale ngeen commencé xilaasu dahab bi 深いんだけどñu ngi àggali fukki sidna umar ibn xataab ak ñaar yi ñu waxoon ne bu ci nekk dooroon na doy yaakaar tàllaleen seen loxo ñett aminu ma ne boo noppee boo noppee tubaarkalla waaw waaw nii rek la de nii la sa papa di liggéey de la sëñ bi wax hakaza ah, la qarwa an yaxsur fata xasfa walidi waaw bisimilah laajkat yi day ba tey am nañu des de indi leen li ngeen yor ñu toog nag àggali waxtaan wi ma ne sañ-sañ ak mën-mën ku ko am denc ko daa ci mës ami soxla ñun ñaare bu nit waxee rekk ñaare sunu ya sunu sunu yaakaar xaw a dellu ginnaaw ci moom ndax tuba arab yi sëriñ si nit yàlla yi dinañu bañ torop man ana danañu ana baaxul ba mu yàqalee ibliis la ko ñépp war a moytu waaw ana moo tax ñu daaneel iblis ana xayrun di la wax fa la ñu bañ a anaaniyee ba ilaa yawmal xiyaam kenn warul def dënam semaam li muy bind li muy bari bari bari yaayi demir ji dellu ci moom amu ci taaju mu amu ci wallahi xanaa jamono boo xamee ne lii dal walu dal na ko ba mu surux ke saasa lay dellu si su ko defee fa taraa jismuhul karimi fi ubudiyata wa alaqa qalbuhu fi rububiya xaatatura bi xitaaban laa yàlla yaqu bina kooku kooku li ko jur mooy law kaana baabaka laa yaatiihi zamin mel ni da doon bëgg a yàlla su fekkoon ne yow mii sa bunt bi ku am bàkkaar du fi taxaw kon doo tudde sa bopp jéggale bi in lam yakun bika ghadabun ghadabun alayya fala ubali waaye daal li daw ndax xawla quwa daf ci nekk mu ne walakin aafiyataka awsau li euh, euh, maamam junj na ci xilaasaab bi genn euh, benn ñaan goo xam ne kenn du ko ñaane genn soxla te fajuwul mm-hmm. ci ba mu jógee Taïf fi tariqatihi haadihi daa bi duaa yi kaana mustaxia alaaj mari na ci wayaas wi la Maodo mës a la nabi mës a tàllal yàlla loxo ñaan ñaanam nga nga xam ne ñaan gu gaaw la ci teggi tiis wu ma doon ci nit moom la Maodo fàttaliku nag parce que dafa engagé yàlla ba am baat yu ricci yu warul woon a génn mu delluwaat gannaaw foo gisee Maodo rafaa rek. ngi lay doog rek dama fi nga toll ci waxtaan nga waxtaanal ñu ci qul laa aqul lakum indi xazainullahi na ko sëriñ si war a doon ne ci yonent yi qul laa aqul lakum indi xazainullahi wala alamul xayba wala aqul lakum inni malak yooyu yëpp dëggal la de si waaw kay waaw ah, mu ngoog benn micro bi jox ko benn bi ba ba ñuy woyee jegeñal ko Maodo ba ba ñuy woyee eh, def dafa am lu ñuy wax mu xaabal ak lu ñuy wax sarxa ak lu ñuy wax kenn kii ñu àggali boog si nawum radiallahu képp ku soppe bi doo waaw ma wax léegi ne képp ku soppe bi doo lakk waaw kañ ku bokk moom ñam doo lakk ku bokk moom julli doo lakk ku bokk moom jotaay te ànd ak ngëm ko doo lakk ne bi ne na medinatul munawara kuñ fi suul ak màkka balaa yàlla wax ak mbindeef yi dina leen jukki ni ñuy jukkee teeñ ci mbubb sànni leen biir àjjana door a keneen de euh, daan na ñaan na yàlla bu ma tukki dee ca ba tax na bi nabi génnee àddina nangootu tukki ndax ba kenn xamuñu fu muy rote ba ñu ngi ko rob ca wetu rasulullah ku nekk xalifa nabi ma ne ku ko nekk doo lakk omar noonu ko onzième Omar doon na ko du noonu fukki benn ngoog yoo xam ne ay përé la woon ngir doy lool war a dal xelam koo xamul yàlla ab dof bi ko fukkee nag mooy nabi ne ko àjjana nga dëkk nabi toog na ba mu yàgg na Ababacar fil jannati Omar fil jannati Ousmane fil jannati Ali fil jannati Talatu fil jannati Saydun ibn wax Abdoulaye ibn wax fil jannati ba ñuy fukk asaru mubashara bil janna fukki na bi euh, euh, tudd seen tourné àjjana ngeen jëm Omar ci la colonel loolu du fukk ak ñaar douze kooku Maodo waroon naa dal waroon naa dal xelam xelam ku dof waaye déglu rek dag ma wax la keroog ba ko ab booluwula ta farwata jame ñu boom ko teg tooñ ko boom ko lu ñu jote ku màndu la woon ci nooma bii farqu baatin du noonu wa min qablu kaana diina fii xumuulu Maodo wax na ko nee moom la ñu tuddee kii séparé dana dëgg ak fen te lu jiitu mu tuub dañ daan nëbb diina Abu Lu'lu'ata Farwa jaam la woon te tuubul Omar ci jamonoom daan na def ku ci am jaam te tuubul dina la dina la toloore waaye bés bu mësooree tuub mbaa mu génn Medina daan na wax ne suufi Medina sii jigéen ju dul jullit du mërëg mu du ko naan góor goo xam ne mësoor ne te tuubul du fi sangu ndox suuf si di ko naan Omar ibn hmm? daan def loolu mu mu daan def le bu nekk ñu seet groupe bi 1900 nangam yi nga xam ne ñoo war a en contrôle écran eh, maa ngeen koy wax. waaw kay ñu génne leen. déwén diw ci lay génn ci lay matal déw diwén ci lay génn ci lay matal ab lu la te boobu nag tuuram ñëw mu war a génn. gisee rek yàlla sangam ñëw ñaanal ñaanal ñaanal ko prolongation. te Omar mosu ko xale la ngi ah bu génn ci bu bokk ci ñi ci classe ren bi war a génn mais juróom-ñeeri juróom-ñeenti mécc mën na ko bu ma bëggoon nga ubbi université mu jàngal ko jullit yi door a dem Omar Bakor sonde du ñëw nag ne ko masala masala laay wax takallamu nas ala qadri uqulihim mu ñëw ne ko masalan léegi kat dix mille francs nga daan Euh, weer si par mois mais léegi quinze nga koy def xale bi ñaan audience dis Omar du jullit ne ko li ma sama sangay teg dix na quinze mille francs mënuma ko par mois parce que dama am njaboot te am naa ay bosu Omar ne ko yow yaay kan mu ne ko may lu la luy sa métier mu lim métier yi Omar ne ko ragalal yàlla sa métier yi yaatu na liñ la laaj xëj na ci baat boobu mu génn rek ne waa ji dafa jeng amoon na am na xaritam bu ñu xuwayri nag ku mënoon a tëggale mu dem tëggaloo ko benn paak xin jiir paak bu ñawee ñaari boor mu tëgg ko mu poson ko trois mois mais amul moyen bu mu jekkoo Omar fi Omar di dem di demukaayam fi muy dem di demukaayu Omar waaye mu di ko tëru rek benn minute am na ku ñu occupé sàtt yi ba ñu jub nga door a génn si biñ ko li xamalee ne tekk génn minute bi war a jeex génn noo génn ñu dégg buri ndeke gos bi dogalu na ko arab du ñu yuuxu du ñu daw mu bojje ko paaka bi ci faar bipp ko boccaat ko dañu dégg rek maam xatalaneel kal xat xalat xatalaneel kal bu saay-saay ba nga may gaañ ñu ubbi rek fekk mu daanu deret ji def paaf paaf waaye responsabilité l'islam dafa rëy di jam-jam bi métti yëpp ne ne afiikum abdurahman ibn awf abdurahman julli su ne ñu ne waaw mu li sa libi tëdd tëdd kenn deful baax salaat ñu sëlma rek dal di ko tàdd indi ko ci diggi salon bi mustafa Moustapha defaroon ñu daan fa wax ñu daan fa waxtaane seen mbiru lislaam utal ko nag bunt bu jàll dem saaba yi di tàggoog moom ci asalaamaaleykum yaa xalifata rasulillahi jotalal nu sunu nuyoo ci yonente bi sa kuutaay rafet na yàlla na la yàlla yéegal ci martabay Moustapha jàll ko wax loo rek jàll ko wax loo rek jàll ñu ooy nag benn docteur bu ñu xaar sa ibna data di seet ndax jam-jam bi laal na mbàq gën dit mu ñëw laaj nabis espèce yi sure bu xonq la pour bu ko naanee dëj ko ba xam dina sennam déet mu nàndal ko ko dëj ko mu senn mënu la xam senn nag sennul ndax dafa xonq dara i xonq docteur bi doon wax ne ah ateni bil abad indi leen ma soow naka la wax loo rek omar na xiféet naqat laqat sadaqa rasulu nabi noonu na ko axiru sarbika fi dunya yaa omar labanun soow ngay mujjee naan dee moo tax bi docteur bi ne indi leen ko soow mu ree na wax na yenent bi wax na dëgg ndax kan mu naan jal jal jal jal ak ragal yàllaam googu taw bi ñëw Abdullah bin Omar ne ces bopp bi fekk kat mi ngi ko tëddoo tëral ci ci ci ci ruum bi kenn ngay ko mu ne ñëw na ces bopp bi teg ci lupp yi ne ko bàyyi looy rëf-rëfi lu waral mim tiit nga nekk ak rasulullah yi ba mu gërëm la bay laak ak Abi Bakr Abi Bakr gërëm la nga yor diina ji pour dajeeg yàlla mu fay la loo ci tiit Omar ten ko ne ko man anta ko kana mu ne ko Abdoulaye mu ne ko daaraasi alal ard teggal soo bopp bi teggal soo soo bopp nga teg ci lu teg ko ci suuf yéen jeyaatekat yi ku yàq la ëllëg ci yàlla yéen ana Omar ak yàlla lu ma ko defal ak a neexoon bu ma dajeeg yàlla mu bañ maa fay dara te bañ maa topp dara na asamaan jàkk na rabitoo fa ni musliman war aqani bi saalihina gaa yoog seen martaba yu rëy yooyu le amuñu benn jamono bu seen xel dale du nelaw du dara yow nga dal di commencé xaat maa këfin ma kii mu kaa ajjana rek mel ni léegi rek course bi rek ku jóg rek ñu dugal rek du noonu de circonstances yi dina danger te nee na la ko bëgg mu dem ajjana digal ko rek li ngay def mu di ko def waaye pour jàll naan les la venir c'est mon kii uh-huh. sa baay yàlla na ko fi yàlla yàggal uh-huh. yàggal leen fi booy xool këyit yi di sigi di xool jëfam di xool këyit yi di sigi di xool jëfam sam xel di gën di dal selimaan di gën di yokk su cofeel di gën di yokk yàlla ñu yàlla taxawu taxawu leen yokk sutura yi yokk ko jullit yëpp si Omar ah, Sidna Sidna ah, Maodo sunu sëriñ sunu doom hmm. sunu baay nga defal nu fatiha salaatul fatiha waxoon naa gaa yi fi ñuy dale ñu commencé barkeelu ci xilaas bi e, bi barakati jëddi kër euh, kër yi mi salaam Maodo ne ku ne jàng fatiha astaghfirullah ñetti yoon salaatul fatihi ñu ñaanul jullit yépp te it nag am naa sama aajo joo xam ne yàlla rekk koy faj mooy faj aajo yi ñépp waaye léeg sax am ku mu délégué mu relevé ko waaye sama bos bi moom rekk ko mën doon waxaale leen ko mu defal ma ko defal ko jullit yépp fatiha ñetti astaghfirullah salaatul fatiha bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ca riñaan ga ñu ngi ca gàddaay ga kook waaw sidaaj malik radiallahu taala anhu wax na bés bi Moustapha génnee makkatal mukarrama wax bés bi mu duggee medinatul munawwara ku mu dab ci yoon wi Maodo wax na ko ku ko dab ci yoon wi Maodo wax na ko ku mu dajeel Maodo wax na ko ku mu rombit Maodo wax na ko te yoon boo ko duggee dangay dabe mbaa ñu dab la mbaa nga daje mbaa nga romb mu ne wa min samaniyati ayaam الأيام جاب على تلك المسافات لم يتهم ولم ينمي يعني إلى وجهيا أبدا أن محمدا مغتار في القدم ومن زمانية الأيام جاب على تلك المسافات لم يذهب ولم ينام فمن لي يا إله تجزيا أبدا أن محمدنا مغتار بالغير مولانا ومن ثمانية الأيام جاب على تلك المسافة لم يتهاب ولم ينبي أذلي يا إلهي واجزي أنا أبدا نرعى محمدا وصار ذي الخير مودنا وبالثمانية الأيام جمع على تلك المسافات لم يطهى ولم ينبي وصليا يا إلهي وجزيا أن محمدا المختار في الخير مولانا لا ومن ثمانيته الأيام جاب على تلك المسافة لم يتهم ولم ينم أطيعني وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في الخير مولانا ومن ثمانية أيام جبع على تلك المسافات لم يتهب ولم ينمي ومليا يا إلهي وجزيا أبدا ننعنا محمدا المختار بالغرام ومن ثمانية أيام جاب على تلك المضافات لم يذهب ولم ينم nee naa la bépp way commencé ci jaar ak ma juróor booy firi dellu ginnaaw nii ma janoog ñoom yàgg ko Seydou dellu leen ginnaaw ok dellu leen ginnaaw ma janoog gaa yi bépp bayit boo gis bopp ba di jaar ak mujjuróor booy firi dala ca dinga nga gëlëm doo teer di wamin la commencé woy bi arfu jaar la soo ci commencé woy bari nag ci xilaasaat waaye bu ci bu ci nekk rek boo ko jéggiwul poqoy bu lëjee seet ba làmmiñ ba wa dóor a xëcc nga yàqule jaan yaa ngi may wa min samaniyati l ayaam jaba ala tilka almadafat lam yadam wa lam yanami xam nga nooy firi da nga naan wajaaba jéggi na waaw bàyyi fi samaaniyati yóbbul ma ko ca jaaba wajaaba jéggi na mm. su la neexee sax nga ne wajaaba traversé na yàlla mm. tilkal masafaati kilomètres yu bari yooyu mu ngi ko jéggi min samaaniyati ayaamin bas kay jërëjëf ma de wajaaba jéggi na wajaaba dagg na wajaaba traversé na wajaaba jaab na wajaaba càkkal na tilka masafati Medina ak Makka di nangami kilomètre xaaj Malik nee na góor ko def min samaniyati ayaam min samaniyati ayaam min samaniyati ayaam min samaniyati ayaam lu ko waral mooy lam yadham muy giléem gi walam yanami muy gawar gi gawar bi lam yadham mooy lu ñu war li walam yanami mooy gawar bi ko war diir boobu giléem gi yokkatul xooxul sonnul gawar bi gëmentiwul nelawul moo tax huit jours yooyu la dox diggante bi ñu ne Maodo na mu dox ba jàll nag mën a yem si. ربي أو أنا خالد القوبى عظمت بلا ضير ولا تهمي ومن لي لا إله وجهي أبدا أنا محمدا المقدار بالقدر ما شابي عصمتي ربي أو أنا خلد القبى عظما بلا ضير ولا تهمي هذا اللي يا إله في وجدي أبدا أن محمدا هو دار بالغنى لو بنينا ما شاء بالعصمة ربي أو أنا خلد القبى عظما بلا ضير الغلاة همي وظليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار بالقلم مساء وين دمنا kaan ku dem fayil jàngoog masa bi ismati rabbi aw anaaqa ladaa xuba baax na xiba baax na xaba baax na mën nañ koo góoral mën nañ koo jigéeneel dañ ko def mbooloo dinañ ko def kenn baat bu jafeñ la ci arab dépp ra nañ ko dafa nañ tuuti waay masa giléem gën bi war la wax dem na bi ismati rabbi ànd ak kaaraanga ndax keroog ba bi génnee gox bu ne ci ahlul kitaab yëg nañ ne ngën gi mbindéef weer wi ci fan yi la war a traversé àll bi pour rawale ji diina ji ñu tëru ko ci côté bu ne ñu ko dab bari na ñu ko dogale bari na waaye ku ci nekk euh, wattu ko yàlla tax na mu mucc ba àgg fañ ko yëme woon dem na ba kañ aw anaaqa xam nga an aw jooju palaasu lan la ne xatta dañuy remplacer dem na atta anaaqa ba gées hmm. nekk nag aduma ndeysaan di gileem gu oos dem na bila deyrin ci lu tañ tañ mooy tànk bu yàqu ci kuy dox wala te ami du caageen jamar bi barakati nuuru rasulillahi giléem gi dooleem day yokk euh, vitesse am di gën di yokk forme di gën di yokk ba na mu teere fu ñu wax xubaa xubaa nag assis ba mu fa teeree la fa xew ak na mu demee fuy xubaa في حب لمولده جزم النواري بهذا غير مكتتم وارضا لي يا إلهي وجزي مولنا حين اشتداد الصحا في حب مولده جزم النواري بهذا غير مقتتم في وجهها أبدا أمام مولانا مختار مولانا رحيل اشتداد الضحى في يوم مولده جزم النواوي بهذا غير مقتتم وصلي عن يا إلهي واجزي أبدا أن محمدا مولانا حين اشتداد طحى في حب مولده